ñëwoon di ma laaj yow xanaa xamoo zone bi nga dugg zone protégée buur bi nekk fii ci station nekk ci di di féexal nga jàll yow xanaa xamoo kan la daldi koy wax ñun li ñu tax a jóg ak fan lañ jóge nee na mu daldi joxe ndigal ne mën nañoo agsi mën nañoo ñëw mu ne wa ajra alayna diyaafa mu daal di ñuy ganale defal ñu benn réception bu bakkane mu ne ginnaaw gi summa udxilna alayhi ñu entré ñu ci moom mooy du da ànd ak buur bi noonu yi ñoo lay toppatoo en attendant ba sa yow buur bi bëgg na gis mais du da ñëw rek noonu dañ la yóbbu am koo xam ne mooy ñëw ne la sa diw bu doon tey fekk la ci salle d'entrée bi c'est monsieur tel ñu ne waaw mu ne veuillez me suivre <laughs> nga suivre ko muy dox ak yow jëm ca kilifa ga ndeysaan ngeen di romb bureau yu bari ba àgg mu ñëw ubbi dugg nag nela la vous pouvez nga dugg nag daal di def ni ngay nuyoo buur waaw nee na bi nga xam ne fa udxilna bi suñu heure nag bi ñu invité jotee dugal ñu ñu andi ñu fa udxilna alayhi ñu dugal ñu ci moom fa nazara ila ra'si bani malik nee na mu daldi xool ci waa banu malik fa adnaahum mooy da leen xàmmee mu daldi leen jege ñi wa ajlasahu ma léegi mu daldi may toogloo ak ñoom nee na mu daldi laaj kenn ci ñoom ne leen ko min bani Malik al-Muqawqis ne leen yéen ñépp ci banu Malik ngeen bokk qaalu na'am siwa rajulin waahid fa arrafahu bi nee na ñu ne ko waaw ñun ñépp ci banu Malik da leen bokk ci waa Saqiif ba mu des kenn ci ñun mooy waa yi daldi koy wan daal koy wan ne ko kii moom mooy ci nga xam ne bokkul ci doomu Maliki al ne fa kuntu ahwana al-qawmi alayhi wa surra bi hadaayaahum wa a'taahum al-jawaa'iza wa a'taani shay'an laa dhikra lahu nee nag ñu demee noonu ma gina doye di nag ci ñépp gaa yi fa ne yépp ci waa ban mu Malik comme que bokkuma ci ñoom te buur bi xam na leen ma nekk fa ku gina doye di nag moom buur bi mu kontaan lool ci li nga xamante ne mooy kado bi ñu ko indil wa ataahumul jawaa'iz mu daal di leen jox li nga xamante ne nag mooy ay ay mooy kado yi ñu ko indil bu ñu leen di lee kado du mooy waa ki la ko indi nga am lu nga ko jox surtout buur te gaa yi dañu muusoo naa ah. en tamit lii tamit day permettre ñu tisser ay lien ay ay lien ak buuru arab yi ak buur yi eh, ajam yi yeneen dëkk yi comme al Muqawqis mi mu kontaan si léegi nag daal di leen jox dara bi ñuy dem nee mu jox leen waaye yow ay cadeau yu baax wa ataani shay'an la dhikra la kantaa man mu jox ma loo xam ne moom waaye yow mooy du sax lu ñuy tudd tellement ni mu ñàkke fayda ata ni mu ñàkke solo li ma jox mu ne nag wa xarajnaa fa aqbalat banu malik yashtaruuna hadaaya li ahlihim walam yaarid alayya ahadun minhum muwaasa mu ne léegi nag biñ fa jógee ñuy ñu ñu war a ñibbi léegi nag ñoom ñu dugg ci dëkk bi iskandariya di jënd ay kado ngir buñ demee sa saqiif yoo xam ne amu fa ay kado ngir seeni ñoñ mu ne te man al mi ànd ak ñoom mais amul kenn ci ñoom koo xam ne proposé na ma ne ma ah ne ne ma waa yow xaaral ma jëndal la loo xam ne tamit comme que lim la jox bariwul yow dinga di mën a yóbbu sa kër boo delloo nee na amul kenn ku ma ci def lool nee na wa xaraju wa xamalu maahumul xamra fa kunna nashrab fa ajmaatu ala qatlihim nee na nag bi ñuy paree jënd seen yooyu ba ñuy dem ñuy dem nag ñoom ñu jëndaale fa sàngara su baax sàngara moom baaxul mooy sàngara sax mooy sàngara kese mooy sàngara pur mun a ñun nag dañ doon naan mooy naankat lañ woon léegi nag man ma jël décision ne ma jël décision ne kii gaa ñoom ñëpp laay éliminer ñoom ñoom ñëpp laay rey xaara rek nee na nag fatamaaratu wa asabtu ra'si léegi nan laa koy defe man ci sama biir fas naa yéene ne ñii bàyyi leen ci yoon bi nii bu ñu demee ci yoon bi laa leen di kile ñoom ñëpp laay assassiner léegi nan la koy defa mu teg plan mooy fa tamaaramtu nee na ma feebar feebarul moo mel ni ku feebar ne leen da wane ne damaa feebar takk sama bopp bi wa asabtu ra'si ma takk sama bopp bi fa wada'u sharabahum ñu dem nag di dox ba àgg fenn ñu daal di wàcc def escale génn sàngara yi daal di teg fa qultu ma ne leen ra'si yusadda'u walakin asqikum falam yan ko falam yunkaru nee na ma ne leen ah man na xam naa man moom duma mën a naan mais mën naa leen servir ndax sama bopp bi daal mooy metti damaa am mettitu bopp migraine daal moo ma dal quoi mais nag bu ngeen bëggee mën naa leen servir na ah. gaa yi yi bañuñu loolu ne ko waaw comme ah, baax na kon man nga ñoo servir nee fa jaalu fa jaaltu asrifu lahu wa atri'u lahum al-ka'sa fa yashrabuuna wala yadruuna hatta naamu sukran fa wasabtu wa qataltuhum jami'an wa axadtu ma ma'ahum nee na ma leen di jox nag di leen servir sàngara si mais sàngara si comme que pur la ci yoon dañ cee waroon di dolli ndox ngir euh, euh, euh, liy manditel mandi la gi ñu ñu xaw koo wàññi mais bu pur bi laa leen jox noonu laa leen ko jox defalu ma leen ci ndox waaw di leen ko jox sër fan sawaay booloo ma ko benn ndox gaa yi di naan rek gaa yi di naan nee dañoo naana naana naana naana naan ba dañoo mujj sawaay ne këla ñoom ñépp di nelaw ndax màndite bu jéggi dayo ma leen di jox kaas yi rek ba ni ñuy ne këral ndax naan bu bari nee na nag di ñu nelaw di ñu daanoo ñoom ñépp di nelaw ndax màndi yëguñu foo ñu ne nee na wa qataltuhum jami'an fa wasabtu leen ñoom ñépp wa joxoon ñu jënd ciy kado ma jël lépp fa qadimtu ala nabi ma jël ko nag ah fan ji ah, yow de boo demee sama dem Taïf moom mooy sama signé sama acte de mort nee na lan laa def ma daal di koy jël lépp fa qadimtu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam na ma jël ko daal di dem ci yonent bi alayhi salaatu wa dégmal ci moom. mu ne fa ajidu jaalisan fil masjidi ma ashaabi nee na bi ma ñëwee Medina maa ngi fekk yonent bi aleyhi salaam def sama forfait bi maa ngi ñëw fekk yonent bi aleyhi salaam mu ngi toog ci jàkkaam ji ak saxaabaan yi mu ne wa alayya siyaabu safari nee ah fekk man maa ngi sol yére yi ma voyagé woon mooy ku lool mooy dañ lay xàmmee yére yére voyagé ko sol boo ñëwee dañ lay xàmmee ndax poussière u désert bi surtout fi mu jóge nee na fa sallamtu ma ñëw nag daal di nuyoo ma daal di nuyoo mu ne fa arafani Abu Bakar Seydina Abu Bakar damaa gis rek xàmmee ma mu xàmmee ma nee na fa qaala nabiyu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nag bi ma gisee mu ne alhamdulillahi alladi hadaaka lil islaam amaana abu bakar moo ko ne kii ci waa la bokk mooy al mughira ibn shu'ba nee na abu bakar radiyallahu anhu daal di may xàmmee ah kon yonent bi alayhi salaatu salaam nag bi mu ma gisee ne alhamdulillah maa ngi sant yàlla sant ñeel ne yàlla alladi mi nga xam ne hadaaka moo la gindi lil islaami ci lislaam moo la gindi nga ñëw wommatu dugg ci lislaam qaala abu bakar seydna abu bakar ne ko amin misra aqbaltum ne ko al-Mughira Égypte nga jóge yàlla Seydina Abu Bakar rien mu xool ko seetlu ko bu baax moom waxu fi dara li mu wax rek mooy nuyoo toog yonent bi alayhi salaatu ne alhamdulillahi alladhi hadaaka lil islam Seydina Abu Bakar radiyallahu ne ko amin misra aqbaltum ne ko du Égypte nga jóge Égypte nga jógeem nee na qultu na'am ma ne ko waaw Égypte laa jóge nee na Abu Bakar ne ma maa fa'ala al-maalikiyuun ana waa banu Maalik ya nga àndaloon ci sa voyage bi mooy yëg na xam na mooy yëg na ne voyage bi am na mu ne ko waa ana sa àndandoo ya al-maalikiyuun ya nga àndaloon anañ nee na man al-Mughira ma ne ko qultu qataltuhum wa axadtu aslaabahum wa jiitu biha ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li yaxmusaha mu ne ko mu ne ko ñoom ñépp rey naa leen wa axadtu aslaabahum lañu yoroon ci marchandise ak alal yépp jël naa ko wa jiitu biha mu ngi nii moom nga gi moom ngeen gis ma yor nii indi ko ci yonent bi alei satu salaam ngir mu daal di def taxmiis bi <laughs> daal di koy séddale ci jullit ñi def ko li nga xam ne moom la aay butin bi di wax waa wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi xumusa comme li nga xam noonu lañ ko gisoon ci ghazwatu Badr mu ne nag loolu laa bëgg yonent bi alei salaam daal di jël xumus bi nga xam ne loolu moom moo ko moom li ci des mu déggoo ko fi borom bi fa qaala nabi yonent bi alayhi salaatu salaam ne ah, fa naqbalu wala axudu min amwaalihim shay'an li anna gadrun wala xayra fil gadr yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko ah kon mbir yi noonu la dugg ci lislaam lool dañu koy nangu ndax nit bu ñëw di dugg ci lislaam nga naan ko eh, eh, eh, jàllal doo fi dugg déedéet non non loolu kenn loolu loolu deme noonu ah ah moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko amma islaamu ko kantaa sa sa wommatu gi dugg ci lislaam loolu dinaa la ko nangu fa naqbalu wala axudu nag min amwalihim shay'an kanta seen alal jii nga fi indi muy alalu waa bani maalik yi nga rey indi leen kanta alal ji duma ci laal dara li anna hada ghadrun ndax lii alalu woraate la alalu wor la nit la ñoo nga wor leen ay nit la xam ne dangaa ànd ñoom nga daal di leen wor rey leen jël seen alal gëm tuub si nga loolu dinaa la ko nangul kantaa alal ji duma la ko laalal moo tax ci riwaayu imaam al cosaan bi ci riwaayu imaam al Buxaari ci kitaabu ash-shuruut baabu shuruuti fil jihaadi wal musaalahati ma'a ahli al-harbi wa kitaabati shuruut foofu mu ne wa kaana al-Mughiira saxiba qawman fil jaahiliya fa qatalahum wa axada amwaalahum summa jaa fa aslam mu ne ndax al mooy fii gis nga ni ñu ko tënke ñoom imaam Ibn al Kalbi ak imaam al Waaqidi dañoo gën a dugg ci détails yi mu ne ndax al dafa mas a ànd ak ay nit ci jaahiliya mooy laata muy dugg ci lislaam fa qatalahum mu rey leen wa axada amwaalahum mu daal di jël seen alal summa jaa ak ginnaaw gi mu daal di dikk. fa aslama mu daal di tuub ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa qaala an-nabi lii mooy riwaayu imaam buxaari rahmatullah alayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag ne ko amma al-islaamu fa aqbal wa amma al-maal fa lastu minhu fii shay mu ne ko kantaa sa lislaam gi dinaa ko nangu kantaa nag sa alal ji man duma ci nangu dara ndax la alalu wore la wala xayra ci riwaa imaam al mu tegal ko ci li anna haadaa gadrun wala xayra fil gadr mu ne ko ndax alal jii nii alalu wore la te amul yiw ci wor wor amul benn yiw mën a tukkee ci wor mu ne nag bi yonent mi alayhi salaatu salaam fa axadanii maa qaruba wa maa ba'd nee na mooy àddina bi daal li mel ni lu wëlbatiku sama kaw man li ma def yëpp foogoon ne bu ma indee fii léegi lislaam recycler ma ko yonent ma lay saab saab nangu affaire yi nangul na ma sama ngëm mais alal ji nag moom la arab da koy waxe naan fa axadani mu jàpp ma maa ba lu jege wa maa bawut ak lu sori mooy daal mbir yi sama bopp bi nag sa sa kii sa yaram moo tax bépp mu ne yonent bi alei satu salaam bépp yàpp boo xam ne nabata bi xaram ci lu xaram la màgge kooku fal naaru awlaa bi yaram wow safara moo ci dina yey kon nag lool la te tamit mooy dañ koy gis ne le fait di jël alalu ñu gëmul yàlla dañ koo tee war la waaw mooy alalu yéeféer yi gaa yi wax alalu yéeféer yi nag du rek damaa jël cinq cinq mille euros damaa toje seenu bus di ci dugg te duma fay dara ci la ab société benn Michel le maréchal sa waay mu yor busam ut ay busam di ko dawal nekk transporteur yow ngay dugg ci bis yi doo fay dara moo xam lool état bi la transport public bi la wala loolu mooy yoolu yaa ngeen di sàcc yonent mi na li am na alal jii duma ko laal wala axasu te wax naa loolu mu ngi ci saxiixu imaamul Buxaari mu ne amal islaamu fa aqbal wa amal maalu fa lastu minhu fi shay sa lislaam gi dinaa la ko nangul waaye alal yi aw maag moom dara benn lien aw maag moom duma ko ndax waraate la moo tax yooyu ay waxi caaxaan de ñoo piye woon samay maam dama leen di piye yow doo sa maam doo sa maanta ñoom ñii du ñoom ñoo piyewoon sa maam wala taziru waziratun wizra uxra benn benn bopp du yenul keneen ay bàkkaaram doo def say tojaange ba pare man sama maama defoon ñu teg ma pen bi ne ma parce que sa maama defoon loolu mooy ban loi amul amul kon loolu la woraate ci boppam woraate ci boppam baaxul jël alalu yéeféer yi ci bépp anam boo xamante ne nii yow yow du loo xamante ne du butin de guerre du loo xam ne njënd ak njaay la ko may wala lum la may jël seen alal dafa xaraam waaw ndax ñi mu àndaloon loolu ci amaana lay tegu mooy ci wóoluwante moom mu traahir amaana boo te anak al amaanatu tuaddi ila ahli njekk yi nga xam ne mooy kóolute bu la nit ñi wóoloo danga leen a war a delloo kóolute googu mérité li tax ñu wóolu woon na nga bañ a trahir seen espoir biñ am ci yow loolu nag musliman kaana aw kaafir moo xam jullit la wala yéeféer la moo ci yem moo tax booy gis yi xew ci àddina bi yow yow ñu koy def ci mbubb jullit yow tu te tu te mais ñii ci ban religion lañ ne mooy xamuñu ci dara même bu dee ñu ci ay kanta bu ñuy jullit loolu moom waxi caaxaankat la ay jullit lañu mais jullit day def erreur ak nu erreur bi mën a rëy rëy rëy loolu génnewu leen ci diine ji mooy bu ñu la amee yow naka lañuy am ci yow kóolute jox la visa lépp nga ñëw jàngi seeg lépp après nga jël attentat duur gaa yi bomb mais da war a mériter kóolute googu waaye it naka ngay ñëwee ci dëkk bi lu fi yàqu yaa ko yàq ci dëkku tubaab yi. te yow visa bi joxoo leen suukara ah? sa lool ngay fay foog nga ne sa soixante-cinq mille yooyu ngay fay pour kii la dossier loolu moom moo la fi téye at moom yëpp ak boo ñëwee fii liñ lay jàppale yëpp université bi da ngaa fay yow pour yow jàng moom boo ko fayoon demal demal demal demal Grande-Bretagne nga xool demal Angleterre ndax di nga jànge noonu li ngay jànge France yu mel noonu ñu wóolu la ko defal la loolu yépp amoo dara looy faye gaay lu dul trouble à l'ordre public fu mu amee yow la wala say doom la loolu lu ñaaw la wor suñu boroom lislaam amul benn benn lien ak wor moo tax mu ne ko man dinaa la nangul sa diina ji dugg ci l'islam waaye nag sa alal ji dara laa ci dul laal ci riwaaya imaam al-Waaqidi mu ne ko li anna haadaa gadrun wala xayra fil gadr yiw newul ci to ci ci ci waraat voilà voilà léegi mu ne fa wa qultu nag innamaa qataltuhum bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee loolu man al-Mughira ma ne mais innama qataltuhu wa ana ala diini ma ne yeneen ci laay saab saab ñii bi ma leen di nii man maa ngi bokkoon diine ah innama dëgg-dëgg qataltuhum bi ma leen di wa ana ala diini qawmi man ñoom ci seen diine laa newoon thumma aslamtu léegi nag man damaa tuub as maa ngi di door a tuub yonent bi ne ko fa innal islaama yajubbu maa kaana qabla yonent bi aleyhi salaatu ne ko lislaam nag day day màbb li nga xam ne moo ko jiitu woon mooy nit lu def ci kàccoor kàccoor bu tuubee day nekk page vierge lool nag xéewalu lislaam la xéewalu yàlla la joo xam ne moom la defal pour ki nga xam ne dafa tuub ci ay bàkkaar moo ku nekk julli sax tuub ci ay bàkkaar yéenee niroo yéenee niroo mooy buur yàlla jéggal la fóot la ci say bàkkaar ka yow mi wala dat ka ummuk que bés bi nga xam ne comme bés bi la sa yaay juróom ah. kon loolu la ñëwee tuub moom nag treize personnes la rayoon ci gaay gaay treize lañu woon treize ñépp daal di la ray mu ñëw tuub si nag bi nga xam ne ci la def noonu mu ne fa balaxa thaqifan bi taif fatadaaw lil qitaal thumma istalaxu ala an yaxmila anni urwatu bnu mas'ud thalaatha ashara diya mu ne ba léegi ci riwaayu imaam al mu ne ñoom ñooñu nag ma rayoon treize lañu bi ma leen rayee nag waa Saqiif mooy suñu waa dëkk Taayif daal di yëg mbir mi surtout ñoom ci waa Saqiif lañ bokkoon Taayif foofu waa tribu Saqiif ñu daal yëg ne man éliminé naa ñi ma àndaloon ñépp di seeni doom fatadaaw lil qitaal ñu daal di nag woowe arrosa ñu ne léegi ni ñuy def mooy dañuy songu waa Urwat ibn fi mu bokk ci fii ñépp nekk Taayif fi mu bokk waa xiif ne dañuy takk xare dal ci kaw mbokki Urwat ibn Mas'ud yi ngir fayu waaye nag ñu dox jàmm ñu dox am ñu jóg ci ñoom daldi ah dox jàmm ci diggante bi ngir lan ala an yaxmila anni Urwa ibn Mas'ud thalaatha ashara diya sama bàyteex bi nag di Urwa ibn Mas'ud mujj moom moo ne waa Thaqif ne man dinaa assurer man dinaa yenu treize treize personnes la rey loolu lépp man maa ko yenu Allahu akbar moo tax wa kaana sharifan fi qawmi dina ñëw ci tarjabaam moom Seydina Urwa ibn Mas'ud bu ñuy gis buy tuub al-Mughira ne ah sama daal di may yenul mbir yi treize diya la ma yenul mu ne nag wa aqamtu ma'a an-nabi ma daal di nag des ma daal di des ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam hatta tamara umratul Hudaybiya nee na ma daal di des ci yonent bi alayhi salaatu bi ma tuubee ba ni nga xam ne nag ci la umratul Hudaybiya xew jot muy dem di umra ji ci sixième année bi mu ne fa kaanat awwala safratin xarajtu ma'ahu fiiha mu ne nag umratul Hudaybiya bi mooy premier voyage boo xam ne ànd naa ceeg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne wa kuntu akunu ma'a siddiqi wa alzamu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam fi man yalzamu nee na ma doon ànd ak Seydina Abu Bakar nag laa nekkaloon moom laa ginoon a miin ci mbooloo mi moom daal laa doon takkool te takkoog yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax ku takkoog Seydina Abu Bakar mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga takkool ndax moom ci moom lay ne tout le temps mu ne nag biñ ba waa Quraysh ne yëg leen ne leen du fi dugg mu ne wa ba'athat Qurayshun 'aama al-Hudaybiya Urwata ibn Mas'ud ila rasulillah waa Quraysh ginnaaw bi ñu yëgee ne yeneen ma malay saaf saaf mu ngi ñëw ñu ne du fi dugg finalement ñuy yónni ay émissaires yuy dem di wax ak moom fi mu ne fële ca teen ba nekk Hudaybiya nee na waa Quraysh nag yónni Urwa ibn Mas'ud ngir mu ñëw wax ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi mu ñëwee di wax ak moom wa ja'ala yamussu lihyatahu wa ana qaa'imun ala ra'si rasulillah muqanna'un fil nee na bi mu ñëwee di wax ak yonent bi alayhi salaam di laal li nga xam ne mooy sikki mu yonent bi alayhi salaam di jàpp di bàyyi ngir wan ne dafa ko jege lool mooy dafa am ñeewante ci moom te jege nañ ndax ni ne woon aaday arab yi nee na fekk man maa ngi taxaw tiim yonent bi alayhi salaam armé wu jusqu'aux daal di muur sama xar kanam gi kenn du ma gis ci feer mbubb koŋ laa soloon nee na nag Urwa bi muy def lool fa qaala al li Urwa nee na ma ne Urwa kuffa qabla an laa tasila ilayk ma ko é eh, xëccal sa loxo bi bi ngay jàppee le euh, sikk mu yonent bi alayhi salaatu wa balaa nga bëgg gisaat loxo doo ko fa fekk mooy doo fekkaat sa loxo mooy ma dagg ko léegi gis nañ ci riwaay imaam al Buxaari ba imaam Ibn Isxaaq lan la def dafa mu ne fa kullama ahwa urwa bi yadihi ila lihyati nabii daraba yadahu bi na'li sayfi wa qaala lahu axir yadaka an lihyati rasulillah sallallahu alayhi nee na saabu Urwa di wax ak yonent bi alayhi salaam toog di wax ak moom di jàpp sikkim bi nee na ma al Mughira ibn Shu'ba di ko dóor catu jaasi bi tok tok tok tok nga ko hé axir yadak sa loxo bi ngay laale sikki mu yonent bi alayhi salaam avant muy bañ a agsiwaat ci yow voilà nee na ci riwaaya imaam al-Waaqidi ma man haadaa yaa Muhammad Urwa ibn ne ne ko kii kan la yow Seydina Muhammad kii kan la moom waxoon naa la du wax Seydina Muhammad ñun ñoo koy wax ndax temps yi tuubagul waa Quraysh ko yónni ñoom Abu Sufyaan ngir mu ñëw gisee Yonent mi alayhi salaatu salaam wax ak moom maa afaddahu wa aghlala waaye kii ku ko gën bon xol ko gën koo bon waay gin koo ñaawi jikko may wax mu may wax wax yu mel nii di dóor jaaseem ji sama loxo bi cat bi nee na yonent sa doomu mbokk bi la ko sama doomi mbokk or al-Mughira yaa maa ghasaltu anni saw'ataka ne nii maa ngi wàcc yàlla ne raxasuma samay loxo ci ñaaw téef ji nga defoon dul démb laa pare ci fay gi ma la doon fayal diyaay ñi nga rey ñëpp ah, workat bu mag bi yaa ne nii ñuy wax nga naan da jël sa loxo di ma ko dóor sa jaasi di ma ko dóor naan ma axir yadaka qabla an tosila ilayk waaw ah. kon loolu mooy noonu la kiiwe ba umratul Hudaybiya kon moom nag al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu wa ardaa ku bari woon la lum doon taqoog yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax ghazwatu Tabuuk fekke woon na ko fekke na yeneen xare yi ginnaaw Xudaybiya yi xew xew xew yu fekke na kom nim ne ci saxiixayni mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa dafa bi muy dem Tabuuk dafa jekk mu war a dem ci àll bi mu wax al ne ko mu jël li nga xam ne mooy al-anaza wow muy samp yóbbaale loo xam ne moom lay jàppe nee bi mu demee mu ànd ak moom ba pare bañ sori sori nit ñi nee mu pare ma koy sottil muy jàpp ah moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ma daal di dem ba raxas tànk yi jot ma dem bay ah, bay xëcc kawas yi kii ki euh, xuff yim soloon mu ne ma daahuma fa inni adxaltuhuma taahiratayn nee na yonent bi aleyhi salaatu ne ko jaru ko bàyyil noonu ci biir ndax man dama leen a dugal dàll yi bi ma leen di dugal dañoo làpp fa inni man adxaltuhuma dugal naa leen fekk taahiratayni ñu nekk yoo xam taahiratayni yoo xam ne yu laab lañ loolu moo tax masalatu al xuf al masu ala al xuffayni moom nii xadiisam bu siiw la moom seydina al mughira ibn shu'ba radiyallahu taala anhu wa ardaa bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn àddina bokkoon na ci ñi nga xamante ne ci saxaaba yi bokkoon na ci ñu ubbi dëkk yu bari ay Hamadan ak yooyu yooyu moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo leen ubbi fële ca bilaadu Iran te mooy ki nga xam ne Seydina Omar defoon na ko mu jiite woon nekkoon na gouverneur de Basra ginnaaw gi mu jële ko fa yóbbu ko mu nekk Kuufa seydna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardaa fekkoon na lu jiitu loolu mu daldi woon koy liggéeyloo mu jiite woon fi nga xam ne mooy al-Bahrain ginnaaw gi mu daldi ko fay jële léegi waa Bahrain daldi bañ ñu indiwaat ko fa léegi seen dihqaan bi dihqaan mooy chef de quartier équivalent wu maire chef de quartier chef de de district mu ne waa Bahreïn bu ngeen bëggee de moom mii duñ ko fi indiwaat moom al-Mughira bu ngeen bëggee kenn du ko fi indiwaat topp ma ci lii ma xalaat bii ma leen tegal ñu ne ko waxal ñu lay dégg mu ne dajaleel leen ma cent mil ci alal ma dem ci Seydina Umar ibn al xalifa bi radiyallahu anhu bu ma demee ne ko al-Mughira mi ñu joxoon mu jiite ñu de moom moo fi lii nii moo ko wor moo ko sàcc ci cent cent mille ngi yoo xam ne ci alal moom moo ko jële ci alalu gox bi daldi koy moomale boppam gars yi ah ñi ko ci d'accord ci ci pexe moomu ñu ñu daal di koy jox lépp ngir bañ ñu indiwaat ko fa <laughs> xam nga ñii moom dalay leer ne bu dee ñoom ñoo tax ñu jële ko fa la tax ñu jële ko fa mooy ne ci seeni manigance la <laughs> léegi nettali bi mu ngi ci taarixu Ibn Asakir mu ne léegi nag mu ñu dajaleel ko alal ji moom monsieur le maire bu doon tey chef de district après de district ja ñu jox ko alal ji nag mu daal di dem madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam fekk Seydina Omar mu ne nettali ko mbir mi ne ko sant mille yii de al-Mughira mi joxoon mu jiite ñu moom moo ko wor moo ko moo ko sàcc ci mbir yi daal di koy féetale boppam Seydina Omar ibn al daal di wooloo woolu Seydina al-Mughira ibn ne ko dikkal nii la mooy du ñii rek ñu ne wax na dëgg bay bu doon tey diw a détourné des milliards duñu ko déglu sax ñun wolof yi óoree sax duñu ko def mooy conditionnel yooyu tubaab yi du ko def te sax conditionnel boobu taxul ñu rétablir ak honneur bu dee ne dem nañ ba xam ne li ñu waxoon du dëgg moo tax médias yi ay poison lañ li ci ëpp dañuy yàq ñenn ñi yàq katu der yu mag lañ mooy lu mel noonu imam diw bu ñépp xam détourné na keesu jàkk ja laata nit ñi di def enquête justice bi jaar ñuy kii ba xam ne du dëgg deram yàqu na ba pare kan moo koy rétablir kenn du ko def à la une buñ nee liñ waxoon amul ca gannaaw lañ koy def fa annonce ya fa gaayee annonce publicitaire yi boo mayul ca suuf lañ koy def wala avant foofu ci lu ndaw ne nous regrettons yu mel noonu seydna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daal woolu al-Mughira ibn mu laaj lu ko ne ko waa diw mii toog xam nga ko muy dehqaan bu waa Bahrayn lii la wax alal ji nee na lii nii de cent mille yi foofale ma la tegoon fa ñoom nga jiite fa dégg naa lii nii nee na yow yaa ko luubal al-Mughira ne kadaba aslahakallah ne ko wax na lu amul kadaba waxul dëgg de lii ne cent yi man maa ko luubal waxul dëgg aslahakallah yow Seydina Omar yal na la yàlla yéwénal yow xalifa bi waaye moom mii kii nii wax du dëgg innama kanat mi'atay alf ne ko déedéet deux deux cent mille la woon deux moom cent mille la la wax deux cent mille laa ko joxoon moom bi mu waxee loolu Seydina Umar ibn al-Khattab ne ko waaw fama hamalaka ala hada waaw lan moo waa ah man dama fo xam nga lii danga naan bi mu nee bi mu nee waa ji waxul dëgg lan ngay xalaat kene mu ne loolu amul kii man lay tuumaal lu dëgg mais mu mu reconnaître mais waxul dëgg lan la waxul dëgg cent mille la wax mais ëppoon na lool deux cent mille la Seydina Omar nag radiyallahu anhu ne ko waa yow lan moo lan moo waa xamalaka ala haala lan moo la yóbbe ci nga jël deux mille ci alalu askan wi bu doon waxi tey hein alal ji ñépp bokk nga jël ci deux cent mille denc ko pour yow moomale ko sa bopp mu ne ko al ayaalu wal xaaja ah njaboot jeeg soxla yi rek moo taxoon ma def lool fa qaala Omar Seydina Omar nag wax dihqaan bi ne ko maa taqul ne ko yow looy wax léegi looy toll ah ndax kat yow da nga ñëwoon di tuumaalaate far mbir mi rek yow lañ tuumaal mooy ne ki ngay tuumaal d'accord na mais nee na nag du cent yi nga indi ah ëppoon na lii kon li des anamu waa ji affaire bi da koo jële kaw moom mu ne laa wallahi la asuddak la asduqannaka maa dafa'a ilayya qalilan wala kathira léegi nag mu xam ne mu ne Seydina Omar léegi nag dinaa waat naa ci yàlla dinaa la wax dëgg lii lépp ay manigas la yu ma tegoon rek moom mii de di al-Mughira joxuma lu tuuti joxuma lu bari léegi wax ji day nekk feneen <laughs> wax ji day nekk feneen mooy dixxaan bi monsieur le maire moom léegi moom ndax affaire bi moom day mujj daa bëggoon waa ji nañ ko accabler ba tax monsieur le président duñu ko proposer waat comme gouverneur far mbir mi mujj nag nekk nag euh, paaka bi dellu ci moom mu ne kon finalement dinaa la dëggal lu masumaa jox dara wat naa ci yàlla joxuma lu bari joxuma lu tuuti léegi nag Seydina Omar nag léegi nag tuur ne kon ci euh, al-Mughira waa yow Seydina Omar ne ko mais maa arabta ilaa hada mais kon yow kii nee na joxoo ko dara dara kon yow lii nii loo ci bëggoon mu ne ko ko alxabiisu ku bon kii kadaba alayya comme que fenal comme ma lu loolu ah man maa man ko topp ci jeu bi mooy réponse de la bergère à la au berger mooy ne nit li la jéem a enfoncé nga fekk ko ci jëwam waaw mu ne man comme que dafa ñëw ndax al-Mughira dafa bokkoon ci ñooñu nga xam ne way rëy xelu arab yooyu moo tax dañ doon wax naan gi gën a rëy xel ci arab yi jamono yooyu cinq lañu moom ci waa Saqif moom la ak Abu Sufyan fële ci waa Quraysh ak ñoom ñoom kii eh, am eh, Amr ibn al-As yooyu ak ñoom Muawiya ak ñooñu mooy ku rëyoon xel la mu mu mu topp dixxaan ci jëwam mu ne ko moo tax Seydina Omar ne ko waaye yow léegi yow lan moo taxoon kon mu al-Mughira lan nga jubluwoon ci lii ba naan yow du du cent du cent mais deux mille la woon deux cent mille la woon mu ne ko alxadiisu kadaba alayya ku bon kii def comme que def naa fenal di ma waxal lu amul fa ahbabtu ma bëgg nag an uxziyahu toroxal ko gàcceel ko moo tax ma waxee nii ah naa ma waxee lii soit léegi moom mooy dugg ndax kon mooy cent mille fu mu ko jële réponse de la bergère au berger wala du berger à la bergère voilà kon loolu la woon kon bokk na ci ñi nga xam ne moo ubbi ñi ubbi fële Hamadan ak bokkoon na tamit ci ñi nga xam ne ñoo ubbi Ubul la newoon na fa tamit gouverneur daal di fay toogal ki nga xam ne mooy Utba ibn Ghazwan ba mu fa jógee moom nag ginnaaw li nga xam ne mooy xilaafa Seydina Omar Seydina Othman ibn Affan bi ñëwee daf ko faa bàyyi muy Kuufa mu jiite foofale mu daldi jiite fi nga xamante ne mooy Kuufa newoon le gouverneur de Kuufa fële ca Iraq bi nga xamante ne ci xilaafa ginnaaw gi Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan moom tamit mu daal di koy ndax après après Seydina Ali da ko da ko da ko mooy da ko jële woon foofu mooy jiiteetul woon ci xilaafa Seydina Ali moom jiiteetuloon fi nga xamante ne nii mooy euh, euh, mooy Kuufa bi Seydina Muawiya radiyallahu anhu ne xalifa nag mu gis nit ñépp daldi ànd ak moom mu daldi dem daldi jaayante ak moom mu daldi koy delloo ca fonction wam yam ne woon mu daldi jiite Kuufa foofale fa la ne woon moom seydina al-Mughira ba ni muy génne àddina ci l'an cinquante ci li ñu ëpp wax ci gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom mu ngi génn àddina ci l'an cinquante ci la euh, génn fi nga xamante ne nii mooy àddina moom seydina al-Mughira ibn Shu'ba bi nga xamante ne nii ci la génn àddina keroog jarir ibn seydina jarir ibn abdillah albajaliyu radiallahu anhu ki nga xamante ni keroog mu def benn discours moom seydina jarir ibn abdillah albajali mu ne keroog bokk na ci lim waxoon moom seydina jarir ibn abdillah bi nga xam ne ci la al-Mughira ibn Shu'ba génnee àddina mun a usikum ndax ki ko nettali mooy Ziyaad ibn Ilaaqa mu ne sami'tu jariran yaqulu hiina maata al-Mughira ibn Shu'ba mu ne dégg naa Jarir ibn Abdillah keroog bi nga xam ne ci la al-Mughira génne àddina mu ne uusikum maa ngi leen di dénk bi taqwallahi ci ragal yàlla bi taqwallahi ci ragal yàlla wa an tasma'u te ngeen dégg wa tuti'u ngeen topp hatta ya'tiyakum amir ba comme que amir bi génn na àddina léegi nag li ma leen di digal mooy seen njiit bi génn na àddina ragal leen maa ngi leen di dénk ragal yàlla te ngeen dégg di topp ba niñ leen di utale keneen ku ko remplacer istaghfiru lil Mughira ghafarallahu la ñaan leen li nga xamante ne nii mooy njéggal ki nga xam ne mooy al Mughira ibnu Shu'ba ghafarallahu lahu yàlla na ko buur yàlla jéggal fa innahu kaana yuhibbu al-aafiya ndax ku bëggoon li nga xam ne mooy am féex la ak aafiya daldi mucc nekk koo xamante ne dangay féex ci sa jaamu yàlla moom ku bëggoon lool la am na ci beneen riwaaya fa innahu kaana yuhibbu al-afwa ndax moom ku bëggoonum njéggal la kon noonu la génn àddina moom Seydina al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'waa kon al-Mughira ibn Shu'ba ginnaaw bi nga xamante ne nii ci lañu gis kon tarjamaan moom moomu mooy moo ne Seydina Urwa ibn Mas'ud bu ñu ñëwaatee fii ñu dekk muy Urwa ibn Mas'ud as-Saqafi mi waa Quraysh mu ñëw di wax ak Yonent bi alayhi salaatu salaam di jàpp ci sikkim bi di Seydina al-Mughira ibn daal di jël catu jaaseem di ko dóor tak tak tak naan ko axir yadaka an lihyati rasulillah xëccal sa loxo bi mu sori sikki mu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci remee di waay bi qabla allah tasila ilay waaw balaa muy daldi bañ a dellu ci yow qabla an la tasila ilay ci riwaay imaam ibn isxaaq bi ukfuf yadaka an wajhi rasulillah qabla an la tasila ilay qaala nee na Urwa ne fa yaquulu Urwa way xaq waa yow toskare ñeel na la nga yow maa afadaka wa aghlasak lu la gën bon xol te gën laa ñaawi teggin gën laa tàng mbaq nee fa tabassama rasulullah yonent bi alei ndax xam na di ko def lii moom mii bàyyiti xam la ndax moom moom casque la sol sauf que bàyyitex xamul ne moom la yonent looloo reetaan lu yonent bi aleyhi salaatu wa salaam mu ne ko kii kan la man hada ya Muhammad Urwa ne ko mais mais Seydina Muhammad kii kan kii bi ma tey mooy kan mu ne ko hada ibnu axiik al-Mughira ibnu Shu'ba ne ko kii mooy sa doomi mbokk bi di al-Mughira di doomi Shu'ba moo Urwa daal di jële mbir mu jële ko kaw mu ne ay Ghudar wa hal ghasaltu saw'atak illa bil ams na ko yow ay waay waay waay waay waay waay waraate kat bi yow est-ce ne maa ngi doora raxas la ba nga set raxasal la sa ñaaw téef gi nga defoon lu dul démb démb rek laa ci pare sa ñaaw téef gi nga def rey fi ay nit ma gàddu lépp amul dara lu ñuy wax nga naan danga may def lii mu ne ci riwaaye imaam al Buxaari bi raxmatullah alayhi mu ne nag summa inna Urwa ja'ala yarmuqu asxaaba rasulillah ginnaaw gi Urwa ibn Mas'ud ginnaaw loolu mu fi mu toog ci kanamu yonent bi alayhi salaatu di waxtaan ak moom mu ngi xool di seetlu bu baax saxaabaam yi ni ñuy doxalee ak moom di leen yarmuqu asxaaba rasulillah bi aynay di leen xool bu baax di leen di leen surveiller di leen observer day waxtaan ni ne mu ngi leen di catalaale di leen xool bu baax ni ñuy doxale qaala mu ne moom Urwa muy wax ne fa wallaahi mooy kiy nettali ne keroog Urwa lim gis lii la fa wallaahi maa tanaxama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nuxaamatan illaa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fa dalaka biha wajhahu wa jildahu wa ida amarahum ibtadaru amra wa ida tawaddaa kaadu yaqtatiluuna ala wadu'ih wa ida takallamu xafaduu aswaatahum indahu wa maa yuhidduuna ilayhi nadara ta'ziiman lahu Urwa keroog lii la gis fa wallaahi wat naa ko ci yàlla maa tanaxama rasulullah yonent mi aleyhi salaatu salaam bu ñëwee bay waaj tifli buy tifli dara di war a tifli nee du illaa waqaat bu tifli gaay saxaaba yi radiyallahu du ñu bàyyi tifli bi laal suuf dañu koy góolu bala moo laal suuf cas lañ koy def di ko njëkkante illaa lu dul il suffit mooy du ko def mais day fexe bi tifli ci suuf mais bu koy def laata muy àgg suuf nga gis ñuy njëkkante illaa waqaat lu dul mu dal fii kaffi rajulin minhum ci loxo kenn ci ñoom léegi nu muy def fa dalaka biha wajhahu wa jilda mu gaaw daal di koy daal di koy lu eh, eh, eh, mu tudd ci diwoo diw ci yaramam ak xar nu gën a gaale ci tiflit yooyu yonent ma lay saab saab bëggoon a doon tifli allahu akbar wa idaa amarahum bu leen digalee ibtadaru amra ñu gaaw jëfe liñ digal amul dinaa dégg naa sa wax déedéet déedéet amul dégg naa sa wax de bu leen digalee ib tadaraw ñu njëkkante gaaw koo def ak cawar ak mbégte wa ida tawaddaa kantaa moom aleyhi salatu bu jàppee njàpp bu jàppee kaadu yaqtatiluuna ala wudu'i gis nga buy jàpp loolu maa ul musta'mal maa ul musta'mal goog di wàcc nga xam ne mooy bi ngay utiliser booy kii muy wàcc di rogalaat nee na buy jàpp gis nga des ndox moomu di wàcc dañ ciy njëkkante ala wadu ihi ci ndox mi muy jàpp bu desee ak bu koy def lu rot ñu gaaw for di lu jóge ci yonent mi alei saatu ñu koy for gaaw balaa laal suuf mu ne wa ida takallama wa ida takallamu xafadu aswaatahum inda bu ñuy wax fa mais dañuy wàcc seen baat yi de tel sortu que ndax wegeel mu ne wamaa yuhidduuna ilayhi an-nazar ta'ziman la te duñu ko ne xëmm ne ko jàkk di ko xoole ki bët duñu def lool jël seen bët yi dàq ko ci moom ne ko taa wamaa yuhidduuna ilayhi an-nazar duñu def lool de lu tax lii lépp ta'ziman la ngir màggal gu ñu ko màggal waaw lii la Urwa seetlu léegi mu ne fa rajaa Urwa ñu ngi ci riwaaye imaam al-Buxaari rahmatullah alayhi ci kitaabu ash-shuruut baabu ash-shuruut fi al-jihaadi wal musaalahati ma'a ahli al-harbi wa kitaabati ash-shuruut mu ne faraja Urwa léegi Urwa pare na léegi nag mu war a dem rendre compte ci ñan waa Quraysh ñu ko yónni mu ne faraja Urwa ila ashaabi Urwa daal lii ci ay ñoñam waa Quraysh fa qaala mu ne leen ay qawmu wallahi laqad wafadtu ala al muluk wafadtu ala qaysara wa kisra wa najaashiyi wallahi in ra'aytu malikan qattu yu'azzimuhu asxaabuhu maa yu'azzimu asxaabu muhammadin muhammadan wallahi in tanaxxama nuxaamatan illaa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka bihaa wajhahu wa jildahu wa ida amarahum ibtadaru amra wa ida tawaddaa kaaduu yaqtatiluuna ala wadu'i wa ida takallamu xafaduu aswaatahum inda wa maa yuhibbuuna an-nadara ilayhi ta'ziiman lahu wa innahu qad carada alaykum xuttata rushdin faqbaluuhaa. Quel beau discours waaw quel beau discours quel beau discours waaye boowul kese mooy discours dëgg la discours dëgg la quel beau discours waaw waaw waaw waay waay déggaatal waay déggaat ko li wax mu ne mu ne moom Urwa ibn Mas'ud bi mu delloo waa Quraysh di leen rendre compte mu ne ay qawmi wallahi laqad wafadtu ala al-muluk wafadtu ala Qaysara wa Kisra wa an-Najashi wallahi in ra'aytu malikan qattu yu'azzimuhu asxaabuhu maa yu'azzimu asxaabu muhammadin muhammada wallahi in tanaxxama nuxaamatan illaa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fa dalaka biha wajhahu wa jilda wa ida amarahum ibtadaruu amra wa ida tawaddaa kaaduu yaqtatiluuna ala waduihi wa ida takallamuu xafaduu aswaatahum cinda wa maa yuhibbuuna an-nadara ilayhi ta'ziiman lahu wa innahu qad carada calaykum xuttata rushdin faqbaluuhaa loolu mooy li mooy compte rendu gis nga compte rendu xam nga lii rëyul il est bref dans son compte rendu mais ci ne waaye nag gis naa ne nag waxtu yu jot na mooy buñ ci duggee dañuy xaabaabal te waxtu bi jot na moo na insha allahu taala kon dañuy teg suñu loxo ci fii nii ñu ngi ba léegi ci xadiisu kon umratul Hudaybiya bi quatrième émissaire bu waa Quraysh yónni ci yonente bi aleyhi salaatu wassalaam muy Urwat ibn Mas'ud ñëw na gis na wax naag yonente bi aleyhi salaatu wassalaam li mu yegge waa Quraysh ak lam fa seetlu yooyu yëpp moom la wax nii wax nañ ko ci arab